auzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursaliina wa imaami almuttaqiina seyidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi altayibiina altaahiriin wa man tabi'ahum bi ixsaanin ila yawmi ddiini amma ba'du annaxu almaysuur aljuz'u thaani kon tàmbaliwaat wala continuer fi ñu yemoon ci deuxième parti tom tome 2 bi ci an-Nahul bi weesu bi àwnillaahi wa minnatihi gisoon nañu al-mu'rabu ak wal mabni al wal mabni ak al-i'raabul mahalli euh, tey comme ni ñu ko waxe woon ñu war a gis al mufradu wal musanna wal jamu al mufradu mooy benn singulier wal musanna mooy ñaar duel wal jamu mooy mbooloo mooy pluriel léegi nag amoon nañ exercice yu ñu fi waroon a laata ñuy tàmbali ci cours bu bees bi insha allah exercice yooyu ci al mu'rab wal mabni amoon nañ euh, tamrin benn exercice rek al-i'raabul mahalli tamit benn exercice la kon deux exercices la al wal mabni exercice am dane woon tamrin bayyinil kalimaatil mabniyata wal mu'rabata mimma ya'ti bayyinil kalimaatil mabniyata wal mu'rabata mimma ya'ti mu ne leeralal waneel baat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk nii mabni mabni waxoon nañ la mooy yi nga xam ne jeexital bi moom du changer ni ñu ko maase massam du changer moom wal moorabata ak yi nga xamante ne nii nag moom jeexi jeexitalam moom day changer day soppeeku mimma yati ci yi di ñëw yi duñ ci duggaan ndax gisoon nañ ko li exercice bi la cours bi defoon nañ ko mooy kon ni ma waxoon da ngay def tableau ab tableau boo xam ne danga koy xaaj ci digg bi benn côté bi nga def fi alkalimaatul mabniya bi ci des nga def alkalimaatul ba boo gis mu bokk ci alkalimaat ci baat yi nga xam ne mabniya ñoom seen jeexital lu changé rek nga def ko ci kaas boobu ci fi nga wàll woowu bopp boo gis nag ne moom seeni baat alkalimaatul mu'raba da nga koo gis mooy yi nga xam ne moom day soppeeku masque bi mujj bu boobaa nag nga def ko ci beneen wet gi loolu la léegi nag baat yaa ngi comme ni ñu ko gisoon katabat katabat yëpp waxoon nañu ko kon katabat foo koy dugal fan nga ko dugal hmm? katabat moom lan la nii la wala moorab la minal kalimaatil mabniya aw minal kalimaatil mooraba nga ne ma minal kalimaatil mabniya moom mabni la ci kaasu mabni nga koy def ndax lan fi'lu maadin la te al moom ñoom ci mabni lañ bokk bi ci tegu almuallimu mooy jàngalekat bu góor bi katabat mooy bind na almuallimu jàngalekat bu góor bi moom lan la moo rab la ndax day changer jaa almuallimu marartu bil muallimi ah walla darabtu almuallima hada hada moom foo ko boole moom nga ne hada moom mabni la ndax ismu ishaara la te ismu ishaara yi ñoom ay mabni yi lañu zay mooy lii set wala celui-ci euh, hada lii na zaynab turu jigéen boobu muy bu moom foo koy dugal nga ne ma moom ci mu'rabay na ndax moom day changer bu tur la boo xamante ni fin bi day changer mooy jaa a bu ma marartu bi zaynaba xam nga waxuma bu bu bu fële jaa jaa at boog zaynabu marartu bi zaynaba dara na ba loolu xam nga gis na affaire bi day changer bu ak ba nga kon ci moorab yi la bokk ndax tur la moom e, alam alam la mooy tur boo xam ne prono pronom yuflixuuna mooy gañe nañu tonowu nañu boobu foo koy dugal nga ne kook ci moorab yi la ndax fi'lul mudaari' la addihaabu wala az-zahaabu ñaar yépp a baax az-zihaabu aw az wa iyaaba wala az mooy ak dem zahaba yazhabu zihaaban aw zahaaban az mooy ak dem loolu foo koy dugal ah loolu moom ci moora bi la bokk tur la boo xamante ni day changer Euh, man ismul moom man mooy lan moom fàttalekul ismu mawsul mooy pronom relatif yooyu man du changer manoo mani wala mana wala manu déedéet man mooy mooy kii man dha alladhi yashfa'u man qaala hadha ki yaa diisa min xarfu jarin moom nii la mun mooy provenance bàyyeekoo fenn jiitu min da min Dakar jóge naa dakaar Dakar mun bés moom day changer ndax tur la boo xam ne moom day changer man nga ne ma ak yawmun comme yawmun bii mataa mataa moom foo koy dugal moom du changer moom ci asmaul istifham yi ñu gisoon moom ci la woon mata mooy kañ mata yatika rajul kañ la la waa ji dikkal léegi mata moom du changer mabni la as na moom mu'rab la ñu baax ñu ñu sell ñi istamsaka mooy na jàpp na moom lan la moom fi'lu maadi la kon moom day bokk lan ci mabni la nu mooy nuu moom lan la moom dafa bokk ci pronom personnel yi ak damair yi te damair yi ñoom ñépp nii lañ kon bi mabni la hal moom ci turu istifham yi la bokk moom kon foo koy dugal waxoon na ñoom ñépp mabni lañu kon moom mabni la kaasu mabni la ajtahidanna moom foo koy dugal la na moom lan la moom fi'l mudari' la léegi nag mais fan nga koy dugal moom mabni la lu tax mu nekk mabni ndax nuun ba ca ba ca gannaaw nuun boobu nga xam ne nuunu tawkiid la comme lañ waxoon layun bazanna ñoom bu dee nuun fi'lu mudari' plus nuunu niswa wala nuun nuun boo xam ne day wane ni jigéen la wala nuun boo xam ne day dëgëral comme ñu ko woon ci cours bee wees loolu nag même bu dee fi'lu mutaari' la nuun yooyu ñoo tax nag am shadda mooy tax moom day nekk mabni allati allati moom foo koy dugal moom danga koy dugal ci euh, mabni yi moom ismu mawsul la comme alladi allati yadxulu fi'lu mudaari' la boo xam ne amul nun ca kanam waxuñ yadxulun na kon moom lan la rab la day changer tilka tilka moom ci ismu ishaara yooyu tamit la bokk moom lan la du changer naam naam du changer manuma ne naamu naami naama déedéet moom it du changer kon mabni la tarsilan lan mooy jigéen ñi lay wax boobu mooy moom lan la mabni la ndax nuunul niswa bi comme taktuban taktub na boog taktub na ak tartasilan tartasil na ñoo xaara tarsilan waa tarsi non tarsil na maanaam tarsil na tarsil na kooku kan la moom dafa nekk lan dafa nekk mab mabni mudaari' la plus nuunun niswa comme yax comme yaktub na biñ gisoon ak taktub na bi taxsil na ak yaxsil na euh, kayfa kayfa moom ci asmaul istifham yi la bokk moom ñépp ñoom mabni lañ duñu changer ayyu boobu bu may laaj ayyu ak baru shahaada kom ci alxuraan ah yu nag moom day kii moom day changer uktubi kon bu ma nee day changer mooy mu'rab la uktubi moom lan la fi'lul amr léegi fon la amr yépp waxoon nañ la ñoom nii lañ yaktubna yaktubna moom nii la fi'lu mudaare la mais nuunu niswa nuunu bi wane ne jigéen la moo tax kon loolu moo doon exercice boobu beneen exercice bi bi nga xam ne moo ci tegu woon ci boobu nag ci al i'raabul mahalli la woon al i'raabul mahalli tamit tamrin la woon a'rib ma lawnu ahmar dana woon analyser li nekk en rouge marra sa'idun bi tilka daari bi tilka nag lañ waxoon ne moom ngay analyser marra romb na sa'idun sa'id bi tilka daari ci kër gi tilka lan la ismu ishaara la danga naan ismu ishaara mabni ndax ñoom waxoon nañ la asmaul ci ñoom ñépp lan ñoom ay mabni lañ léegi danga naan tilka ismu ishaara mabniyun waaye moom lum nekk fii mahalli al jarri moom dafa nekk ci bërëb boo xam ne dañ ko waroona jar mooy maas ndax jar mën na nekk kasra ci lu bari buñ koy jar lool lay doon mais bii tilka xam nga déggoo tilki bi tilka ndax moom fii maxalli ndax waxoon nañ laal al i'rabul maxalli loolu moom duñu ci ñëwaat kon noon nga koy i'rab ismul ishaara la mabniyun fii maxallil jar yi mooy ci yoon dañ ko waroon a jar mais comme que lañ waxoon ca cours ba huwa huwa wuqu'u ismin al-i'rab al-mahalli huwa wuqu'u ismin mabniyin fi mahallin law kaana mu'raban la kaana marfu'an aw mansuuban aw majruuran kon tilka noon nga koy analyser qara'tu jàng naa hadhihi al-aayata wa hafidhtuha hadhihi ak haa bali nga waroona analyser nga ne qara'tu haadihi haadihi moom lan laa jàng haadihi maf'ulun bihi la mais ismul ishaara bu la neexee nga ne ismu ishaara ismul ishaarati mabniyun wa huwa maf'ulun bihi fi mahalli nasbi mais nag ci yoon dañ ko moom fi mu nekk dañ ko waroon a nasab wala nga ne rek maf'ulun bihi fi mahalli nasbi wa huwa ismu ishaara wala ismu ishaaratin fi mahalli nasbi wa huwa maf'ulun bihi mooy moom mooy complément d'objet direct jëf ji ci moom la dal wa hafiztuhaa haa bi lan la damir damir mabniyun la ndax haa moom damir ci damaa'ir yiñ gisoon ñoom ci la bokk wa huwa lan wa huwa maf'ulun bihi wala nga maf wala nga ne haa hafidtuha haa maf'ulun bihi wa huwa damirun wala nga ne damirun mabniyun wa huwa maf'ulun bihi fi mahalli an-nasbi wala ndax fi ndax maf'ulun bihi dañ koy nasab moom dañ ko waroon a nasab mais haa la di ci tegu xadara alladi arsaltahu xadara teew na alladi ki nga xam ne arsaltahu yónni nga ko ki nga xam ne moom lañ waroona li ñu waroon a analyser mooy alladi ak tahu ca arsal tahu kon danga naan xadara alladi alladi moom ismu mawsuul la ismu ismu mawsuul la min al asmaa il mawsuula alladi allati ak ñooñu nga ne nag ismu mawsuul wa huwa fa'il sujet la kan moo ñëw xadara teew na alladi ki nga xam ni wa huwa fa'ilun waaye nag fii mahalli fii mahalli fi mu nekk dañ ko waroon a rafa rafa ndax fa'il dañ koy masque masque lonk léegi tahu arsal tahu alladi arsal ta tabi lan la damir tabi waxoon nañ la moom ci damir yi la bokk loolu moom gisoon nañu ko bu yàgg yàgg que ne tabi moom dafa bokk ci damir yi comme bu ma nee arsaltu arsalta ainsi de kon moom damir la te damir lu muy doon mabni mais kan moo yónni arsalta wa huwa fa'il damirun mabniyun wa huwa fa'ilun fi mahalli ar-raf'i arsala kan moo yónnee kan moo yónni waa ji man kon taboobu mooy sujet bi kon danga naan damirun mabniyun wa huwa fa'ilun fi mahalli raf'i huu bi nag huu bi bu la neex waaw ndax affaire bi gën na gudd bu la neexee nga ne pour euh, loolu boo ko waxul woon baax naa bu dee defoo ko woon lii may bëgg a wala naa ko bàyyi ndax loolu day gën damay ragal mu gën a léegi lii ngay jàpp danga naan damirun mabniyun wa huwa fa'ilun fi mahalli raf'i voilà mooy dafa nekk ci bërëb boo xam ne dañu ko waroon a rafa masko maskolon hubi hubi moom lan la moom mooy maf'ulun bi damir la d'abord damirun mabniyun wa maf'ulun bi arsalta kan nga yónni hu moom wa huwa maf'ulun bi fii mahalli bi ay gis ne bu la neexoon nga ne mudaaf ak mudaaf ilayhi dugg na foofu tabee ko hubi mais loolu nag laa doon bañ a wax jarul boo ko deful garaawul jar da jàpp loolu moo doon exercice boobu noonu yooyu nga xam ne moo aaj woon ci cours bale weesu kon comme niñ ko waxoon sànq ñu ñëw nag ci suñu cours tay bi muy al mufradu muy cinquième cours ci ni toftalee téere bi ñun weesu nañ cinquième cours ci ni mu toftalee ci ni ñu bañ tàmbalee deuxième tome bi ba léegi euh, loolu moom weesu nañu ko ci ay cours du juróomi cours lañ defagul ëpp na léegi euh, ndax cours yi comme yële rek v bi cours yi vingt-neuf cours la partie bi comme partie bee weesu vingt-neuf cours la après nag mu def benn résumé bu am solo comme ni mu defe woon fële xulaasa def résumé bu am solo dugalaale ci ab résumé bi rek ay kuuri kuur la yoo xamante ne nii dëxëñ na ci ay ndëxëñteef yu am solo yoo xamante ne nii masha allah yal na leen yàlla fay léegi kon al wal musanna wal jamu tey ñuy gis loolu la ñuy wax ci français le singulier mooy al mufrad mooy le duel wal jamu mooy le pluriel wala nga ne al ci wolof benn wal musanna ñaar wal jamu lu ëpp ñaar muy mbooloo mu ne al musanna nuqtataani ismun day définir ismun yadu ismun dalla ala ithnayni almusanna ismun dalla ala thnayni mooy damaa def liaison entre ala ithnayni ma ne ala thnayni almusanna nuqtataani ismun dalla ala thnayni mu def benn flèche yusaaru bi ziyaadati alif wa nuun aw yaa wa nuun aw taqul yusaagu bi ziyaadati aani aw ayni fi aaxiri almufradi euh, almusanna nukarrir nukarrir mooy ñu répété nuqtataani ismun dalla ala ithnayni yusaagu bi ziyaadati aani aw ayni fi aaxiri almufradi mu ne almusanna ñaar muy duel ismun tur lay doon loolu mooy li ngay njëkk a jàpp tur dal la boo xaman dal la alaa boo xam ne day tegtale isnayni ci ñaar day tegtale ñaari mbir ñaari tur ñaari tur lay tegtale benn tur la mais day tegtale ñaari yëf yoo xam ne ñoom ay ay tur lañ am yu saaxu boo xam ne nag dinañ ko cuube dinañ ko buñ koy buñ koy buñ koy defar bi ziyaadati aani moom dangay gis ñu yokk ci ca fin ba fin tur bi aani loolu mooy bu dee mubtada la dafa commencer tur phrase nominale phrase boo xam ne tur la tàmbalee wala boog wala mu nekk fa'il mu nekk sujet tur tur bi nga xam ne ñaar la nekk sujet bu boobaa aani ngay am aw ay ni bu dee maf'ulun bihi wala xarfu jar da ko jiitu bu boobaa ay ni fii aaxiril mufrad yi ci fin wu mufrad ndax fii mufrad tekkiwu ko xam nga dana ne al mufradu wal musanna wal jam'u mais mufrad boo seetloo diñ ma ne mais yow lan moo tax nga ñëw rek ne al musanna ma ne la waaw moom loolu def ndax non seulement jàngoon nañ ko ci tom bu njëkk bi mais al mufrad dafa yomb xam moo tax dafa ñëw tëb def al musanna direct mais fi muy jeexale ba ne yusaaru bi ziyaadati aani aw ayni fii aaxiril mufradi junjuna la mufrad mooy ne kon yow fekk na yow war ngaa xam lan mooy mufrad mooy tur jox ma tur boo xam ne mufrad la par exemple taa'irun qitaarun qitaar mooy train usfuurun picc muhammadun aishatun kapshun am kuy shubbaakun ab fenêtre ah milaqatun ainsi de suite tilfaazun yooyu ay tur la loolu nag mooy mufrad ñooy benn lañ mu ne la nag musanna moom tur la boo xam ne day tegtale ñaari mbir ta li ñu koy tëgge bu ñu koy defar boo amee mufrad comme usfurun nga bëgg maa wax ñaari picc def ko duyal da ngay yokk ci usfurun da ngay dindi run bi ni nga commencé run dindil run bi nga effacé run après nga yokk ci kanam après raa bi nga def aani mu jeexal kii bi nga am fu usfu ni ñaari picc loolu mooy lan loolu mooy musanna bu ma nee usfuraani jamilaani ñaari picc yu rafet walla ma ne zabaxa usfurayni jamilayni zabaxa mooy rendi na usfurayni ñaari picc jamilayni yu rafet nga gis ne ay ni laa wax ndax lan complément d'objet direct la wala marartu bi usfurayni jamilayni romb naa ci ñaari picc ray ni laa wax usfurayni te waxuma raani comme al usfuraani al jamilaani wala usfuraani jamilaani loolu mooy musanna mooy aani lay am bu dee sujet la walla wala complément wala mubtada ay ni bu dee complément d'objet direct walla xarfu jar bi comme marartu bi usfurayni wala marartu bil muallimayni ainsi de suite léegi nag mu ñëw mu ne laaj fii aaxiril mufradi kon mufrad bi mooy lool usfurun yooyu tur yi ñu am rek nga xam ne kenn lenn rek lay désigner taawilatun baabun baqaratun hein jamalun naaqatun sahraun ainsi de suite boo ci yokkee aani wala ay ni loolu mooy duel mu ne la marfu'un bu dee nag léegi musanna bi marfon la mu ne exemple jaa marfu' mooy li waxoon mooy mu nekk sujet mooy ki jëf-jëf ji wala mu nekk mubtada léegi nag moom benn exemple rek la lay jox mooy bu nekkee sujet mooy ki jëf-jëf ji mu ne la bu dee mar bu dee lool la marfon aani ngay dugal exemple jaa al muallimaani jaa dikk na al ñaari jàngalekat yu góor yi wal muallimataani ak ñaari jàngalekat yu jigéen yi gis nga muallimun la ak muallimatun comme ñu nekk ñaar ñu def muallimaani bu góor bi muallimataani muallimatun nga dindi tun bi yokk aani taa alif xëcc ko nun nañ muallimataani léegi mu ne la lool mooy bu dee marfon mooy yi gisagul mais waxoon naa ne mubtada ci la ndax bu doon mubtada tamit bu ma nee al muallimaani wal ñaari kii de mooy boobu dama jaawal au lieu ma ne ra'aytul muallimataani dama ne al muallimataani wal muallimaani ra'aytuhuma ñoom ñaar di gis naa leen xam nga lool ndax dañoo commencé tur la yoo xam ne ñoo commencé phrase bi léegi nag loolu mooy bu dee marfon bu dee mans mooy masculin loo xam ne ci yoon marfon ci en général masculin la mais bu dee musanna amul masculin li lay won ne marfon la mooy aani mansuub bu dee mansuub nag boobu ay ni lay doon mu ne la exemple ra'aytu mansub mooy foo xam ne day nekk complément d'objet direct jëf ji lay dal ci kawam ra'aytul mu'alli may ni wal mu'allima tay ni ra'aytul mu'allimayni wal mu'allimatayni nga gis ra'aytu gis naa almuallimayni ñaari jàngalekat yu góor ñi wal muallimatayn ak ñaari jàngalekat yu jigéen ñi nga gis ne ra'aytul muallimayni wal tey ni ay ni ay ni loolu ndax mansuub la complément de kan laa gis ñaari jàngalekat yu góor ak ñaari jàngalekat yu jigéen mu ne la majruur bu dee nag dañ koo war a jar jar en général luñ doon maas kasra la mais bu dee naa kenn du ko maas kasra moom la lay wax nii bu dee duel mu ne exemple bu boobaa ay ni lay doon kon bu boobaa dangay jàpp leen mansuub ak majruur yépp loo xam dañ ko waroon a nasab mu comprendre géré rek wala xarfu jar jiitu ko muy lu ñu waroon a majruur ñaar yooyu ñoo yem ay ni lay doon bu dee marfon rek lay nekk aani mu ne exemple majruur bi sallamtu ala al muallimayni wa ala al sallamtu nuyu sallamtu ala nuyu naa al muallimatayni ñaari jàngalekat yu góor yi wa ci ñaari jàngalekat yu jigéen ñi mu def ci suufu tableau bi ba'dul asmaa'i mulhaqatun bil wa minha ithnaani ithnataani sintaani kilaa kiltaa al abawaani ila axirihi mu ne ba'dul asmaa yenn tur nag yenn tur yi mulhaqatun bil musanna moom dañ leen di boole dañ leen di boole ñoom bil musanna ñoom mu ay musanna lañ ñoom ñoog musanna benn lañu wa mu ne te bokk na ci isnaani ñaar buñ nee ñaar nga ñaar moom lii tur la boo xam ne day wane ñaari nit is yu góor isnataani ñaar yu jigéen wala tamit budul ay nit tamit ñaari xadiqa yooyu ak sintaani tamit dañ koy wax sintaani damay fàttali li suñ Omar doon wax lañ keroog doon laaj ndax zaanika am na ma ne ko waaw am na am na sax ci xilaas bi wa zaanika am na benn kii bu ci Seydil Xaaji Maalik radiyallahu ta'ala doon wax teewluuma bayt bi mais am na zaanika bi mais bi sintaani mooy ñaari jigéen xam nga nga am isnaani isnataani sintaani kilaa kilaa mooy ñoom ñaar yu góor comme da nga koy gis ci téere xadiis yi comme saxi imaam muslim rahimahullah nga gis bu waxee diw ak diw ne kilaahuma ñoom ñaar ñépp wax nañ lii wala jële na ci ñoom ñaar ñépp kiltaa mooy ñoom ñaar ñépp ñaari jigéen ñi al abawaani ñaari baay yi comme ni ñuy wax al umaraani loolu waxoon nañu ko fan lañ ko waxoon affaire boobu non non loolu du kuur bi lañ ko lool ci aj ji lañ ko waxoon non non bi ñuy wax al euh, ar rukna ar ruknaanil yamaniyaani non wax tuuti al abawaani mooy ñaari baay yi arab fekk xam nga ab mooy baay abawaani mooy ñaari baay lool nag sa ndey ak sa baay la ci jublu wala sa baay ak sa ndey ñoom la ci jublu moo tax ñu naan al abawaani yaay ak baay ñoom loolu lañ jublu al abawaani ñaari baay yi sauf que xam nga wolof moom du waxee noonu danaan waajur wala sa baay ak sa ndey yooyu lay wax mooy mooy maman ak papa euh, mu am loolu nag dafa am ci arab comme boobu sax exemple bii sax ma doon wax sànq doon junj bokkul ak bii ndax boobu mu ngi ñu ngi duggoon comme li ñu naan alqamaraani al umaraani nga xam ne alqamaru weer wi ashamsu moo ko gën a leer mais dañuy jël bu bi nga xam ne moo gën tuuti bi gën a tuuti leer mais ñu tudde ko ñaar yépp dugalaale ci bi gën a leer muy jant bi comme Seydina Omar radiyallahu Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ñu naan ñu leen di woowe al umaraani xam nga Seydina Abu Bakar moo moo moo féete kaw waa moo gën a màgg mbir mais euh, radiyallahu ta'ala anhu mais teewul moom duñ ne al abu bakar al al abawaani al al kii ba ba di ko déena al omaraani di gën suufe lañ jël dugalaale ci bi ci kaw comme weer wi al xamaraani buñ ne al xamaraani arab bu ne al xamaraani weer weeg jant bi la ci jublu boobu bokkul ak bii bii al abawaani ndax ab ak umma mais daal li amoon solo mooy lii tamit day wane ne deux la zalika zanika aljamu léegi nag pare na ci musanna gis nga mufrad waxoon naa la waxu ko ndax njunjurnu na ko waxoon nañ ci tuuti ci kaw aljamu pluriel mooy lu bari mu ne ismun dalla ala thalathatin fa akthara lii définition la nuqtataani ismun dalla ala thalathatin fa akthara wala aljamu ismun dalla ala thalathatin fa akthar mu ne pluriel de ismun tur lay doon dalla ala boo xam ne day tegtale thalathatin ci ñett fa akthara jëm kaw mooy il faut pour mu nekk pluriel ci arab il faut mu mat ñett bu ñaar mooy mooy musanna bu dee ñett mooy pluriel jëm kaw ba la neex ba à l'infini fu compter yemul loolu mooy aljamu mu ne nag aljamu ñoom jamu nag dafa composé wu ci aljamul mudakkaru saalim ñetti parti ak aljamul muannasu saalimu ak aljam ak jamu taksiir comme niñ ko gisoon woon tombu njëkk bi léegi aljamul mudakkaru saalim mooy jamo pluriel bi nga xam ne dañ koo góoreel mooy dafa góore mooy góor la pour góor la am te mucc aljamul muannasu saalimu al mooy pluriel bi nga xam ne mooy bi ci tegu dañ koo jigéenal pluriel bi nga xam ne moom saalim saalim mooy lu mucc rek ah jéegi jamo taksiir door a ñëw jamu taksir mooy du benn ci ñaar yële moom façon wam beneen beneen règle lay doxe dinañ ci ñëw ni insha allah léegi kon mu ne ah, ci kon jamu wax na la mooy lan jox na la défi mooy tur boo xam ne ismun dalla ala thalathatin fa akthar mooy tur boo xam ne day tegtale ñett jëm kaw ñetti tur wala ñetti yëf bokk jëm kaw bu ma amee ñetti xar ñetti mbaam wala ñetti mit ñetti bunt ñetti yére ñetti oto ñetti caméra ñetti butéel jëm kaw loolu yépp ay jamoo la léegi nag sauf que nag jamoo dafa composé wu ci ñett yi ñu gisoon façon jamoo yi ñu gisoon al jamool mudakkaru saalim bi nga xam ne dañ koo góoral al jamool muannasu saalim bi nga xam ne dañ koo jigéenal al jam ak jamoo taksiir nga xam ne boobu moom beneen règle lay doxe dinañ ci ñëw insha allah léegi nag mu commencé benn par benn ne jëlal bu njëkk bi aljamul mudhakkaru saalim muy aljamul mudhakkaru saalimu yusaaru bi ziyaadati uuna aw iina fi aaxiril mufradi aljamul mudhakkaru saalimu yusaaru bi ziyaadati waaw ak na aw yaa ak na fi aaxiri mooy nabi bu ma nee na pas nuun laa ci jublu mais nuun la boo xam ne na la commencé fii aaxiril mufradi mooy uuna ak iina mu ne jamu muzakkar saalim moom ñu ngi koy cuube di ko tëggee bi ziyaadati buñ koy defar bi ziyaadati uuna dañuy yokk ca jeexitalu tur boobee uuna lañ fay yokk bu dee sujet la wala mubtada wala iina bu dee maf'ulun bihi la wala xarfu jar da koo jiitu fii aaxiril mufrad yi ca feewu baat bi boo jëlee mufrad ndax fi ngay déparé mufrad mooy baas bi bu ma amee xoolal euh, nañ jël benn exemple mu'minun mu'minun mooy aji gëm yàlla koo xam ne dafa gëm loolu mufrad la bu ma bëggee def musanna ñaar dama naan mu'mi naani wala ma ne mu'mi nayni bu ma bëggee def pluriel wax nañ la uuna wala iina danga naan mu'min mu'min nuuna ak mu'mi niina voilà lool la kon léegi mu ne kon aljamul mudakkaru saalimu yusaaru bi ziyaadati uuna aw iina fi aaxiril mufradi moom jamu muzakkar saalim nañ koy tëggee di ko defare ci yokk gu ñuy yokk uuna waaw ak na wala yaa ak na fi aaxiril mufrad bi ca jeexitalu mufrad bi léegi nag mu ne la nag kaay ma wax la bu dee uuna kañ lay am mu ne marfon bu dee marfon exemple jaa al muallimuuna jaa dikk na al muallimuuna jàngalekat yu góor yi uuna nga am waaye tamit bu doon mubtada al muallimuuna waaqifuuna bu ma nee al muallimuun ndax mooy phrase bu tàmbalee tur saa su ne moom marfuun lay doon al muallimuuna jàngalekat yu góor yi de waaqifuuna ñu ngi taxaw loolu mooy uuna mu ne man mansuub bu dee nag maf'ulun bihi la mooy complément d'objet direct jëf ji ci kawam la dal exemple dangayam ra'aytul muallimiina ra'aytu gis naa al jàngalekat yu góor yi yii na nga am ndax lan complément d'objet direct maf'ulun bi jëf ji ci kawam kan lañ gis ñiy jàngale jàngalekat yu góor yi bu dee majruur mu sallamtu boo xam ne xarfu jar da jiitu sallamtu alal muallimiina nuyu naa professeurs yi jàngalekat yoo góor yi nuyu naa loolu moo doon lo ci jamu muzakkar as-saalim léegi mu la yujma'u hadha al-jam'a a'laamu adh-dhukuuri al-'uqalaa'i wa awsaafuhum mu ne al-jam'a mu ne dina dajale jam'u bii nii dinañ leen kii boog jam'u jam'u bii mooy jam'u muzakkar saalim a'laamu adh-dhukuuri yi nga xam ne tur yu moom bu ma bobi fekk boobi du nit mais chien bu tudd boobi la ab xaj boobi loolu tur la mooy alam la bu ma nee Muusa ak tamit tur yi nga xam ne ñoo mel ni ñoom comme turu profession yi muallimun professeur xam nga professeur peut-être nit mën naa tudd mais buñ lii taxul ñuy wax quoi nit mën naa tudd professeur mais comme koo xam daan doom tudd ko professeur Ndiaye waaw na tudde ko noonu professeur xam nga loolu c'est possible c'est possible mais ñun bu ñu waxee professeur kooku tudd professeur taxul ñuy wax mooy ab métier la moo xam ne dañ koo xam muallimun mu ne ak ñi mel ni ñoom mooy ñi nga xam ne ay tur lañ yoo xam ne pour ay góor la yoo xam ne dañoo xellu ak ñi mel ni ñoom ñoom ñoom ñoom ñooy am jamono bii ci ñoom lay dox mu ne nag boobu mooy première remarque beneen bi mu ne ba'dul asmaa'i mulhaqatun bil jam'il mudhakkari saalimi wa minha ulu ak banuuna ak ahluuna arduuna aalamuuna sinuuna wal adadu min ishriina ila tis'iina mu ne remarque beneen ba'du ginnaaw bi mu la nee jamoo yee ngir ñi am xel la te nekk góor ak yi mel ni ak ñi mel ni ñoom mu ne la beneen remarque am na yenn tur yoo xam ne dañ koy dañ koy boole ci jamoo muzakkar saalim mu ne wa bokk na ci ulu ulu ba'sin shadidin comme boobu ulu ba'sin shadidin waa ay boroom boroom ba's doole tar-tar shadidin gu met gu tar al basu ulu boobu ulu loolu bari na ulu basin shadidin comme bi mu wax sànq mooy ay boroom lañu boroom dara ulu ulu darajatin ñi boroomi daraja lañ ulu boobu dañ koy moom dañ koy jox lan àtte dañ koy jox àtte lan jamoo muzakkar saalim ak banuuna banuuna mooy ay doom almaalu wal gis nga loolu comme muallimuuna banuuna almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunya almaalu alal wal ak doom yi de ziinatul xayaati dunya mooy taar-taaru dund gu jege gi bu ñàkk solo gi ahluuna mooy ñoñ ay ñoñam ñu bari loolu tamit day jël lan gis nga una una una ak araduuna comme araduuna al aradina da dégg na aradina ak araduuna araduuna mooy plurielu lan al ardu moom it dañ koy jox atte jamu muzakkar saalim al araduuna aalamuuna ay kii yu bari ay monde yu bari moom it dañ koy jox lan attey jamu muzakkar saalim gis nga uuna yi sinuuna comme siniin siniin mooy ay at yoo xam ne dafa difficile at yu difficile moom lañ naan siniin sinuuna ay at yu difficile moom it dañ koy jox attey jamu zak wal adadu min al ishrina ila tisina ak wàññ bu ma naan un deux min ishrina buñ jógee vingt ila tisina ba quatre-vingt-dix euh, lii nag am na cours bu am solo bu mu ci def boo xam ne masha allah mu ci kanam moo tax duñu ci dugg toon ndax tamit dugg ci mooy lan mooy loo xam ne mu ngi ñëw ñu koy anticiper te amaana fële lay gën a leere fii du place lenn daal ngay xam loo lu jar jàpp mooy wàññ yi bu ñuy wàññ ba agsi ci vingt de vingt à quatre-vingt-dix yooyu yëpp uuna ay yooyu noonu la la bëgg a wax samaanuuna këne dañ koy jox àtteey jamoo muzakkar saalim léegi nag ñu ñëw ci bi ci tegu waxoon nañ la façon ñett la lii mooy jamul muzakkar saalim mu ne la aljamul muannasu saalim lii nag mooy wàllu aljamul muannasu saalim pluriel bi nga xam ne moom dañ koo jigéenal boobu mooy ban mu ne la aljamul muannasu saalimu yusaaru bi ziyaadati aati fi aaxiril mufradi mu ne aljamul muannasu saalim pluriel bi nga xam ne dafa nekk jigéen te mucc mooy pluriel boobu yu yusaaru bi ziyaadati aati moom dañ koy tëgge ko cuube buñ koy defar di ko ke buñ koy defar lii nañ koy defare moo dañuy jël tur bi mufrad bi comme muallimatun mu'minatun aishatun xadiijatun faatimatun ruqayatun ruqayatu boobu maanaam ndax yooyu yooyu gisoon nañ ko mooy doone tun tun tun tun aisha tu ngay wax xadiija tu ruqaya tu voilà muallimatun nag bu la neexee nga wax madrasatun mu ne la lool yii ma wax nii yépp ay mufrad lañ mooy benn lañ singulier lañ te jigéen lañ boo bëggee créer ci ñoom créer ki jamu muannas salim da ngay yokk aati ci fin bi comme muallimatun da dangay def muallimatun fatimatun fatimatun madrasatun madrasatun wala atun wala aati mu ne la lool ngay def marfu'un bu dee nag kii la bu dee euh, fa'il la wala mubtada mooy sujet wala mu nekk pronom phrase boo xam ne nominal la mu commencé moom bu boobaa aatu ngay di yokk à tout mu exemple jaatil muallimatu jàngalekat jaat digg jàngalekat yu jigéen ñi bu dee nag complément d'objet direct man mooy loo xam dañ ko war a mooy jëf ci kawam la dal bu boobaa aati ngay wax ra'aytul muallimati ra'aytul muallimati ti aati ngay wax mais doo wax aatu aatu mooy bu dee marfon la bu dee la fa'il la wala muy phrase nominale boo xam ne moom lañ tàmbale kon bu dee complément d'objet aati ngay wax bu dee majruur nga xam ne xarfu da koo jiitu tamit aati ngay wax mu ne exemple sallamtu alal muallimaati nuyu naa jàngalekat yu jigéen yi lii nag joxoon naa la ca tom bu njëkk ba benn qaida muy règle bo boo xam ne bu am solo boo xam ne boo ko jàppee rek jamul muannas saalim da ngay xam ni muy demee ma fàttali ko moom nag neewul ci téere bi mais nuxaat yi dañ koy joxe nga ne noonu lañ koy jàppee mokkal ko noonu dalay yombal boo ko jàppee rek benn xam ko tamit application bi jeex na mooy aljamul muannasu saalimu yurfa'u bi dammati wa yunsabu wa yujarru bil kasrati ma waxaat al jam'u al saalimu yurfa'u mooy dañ koy rafaa moom dañ koy rafaawe bi dammati ci damma comme loolu mu ci jublu a tu tu boobu waaye wayu yunsabu dañ koy nasab wayu jaru ñu koy bil kasrati ti ti ti boobu kon nag loolu la bi ci tegu muy bu mujj bi jamu taksiiri jamu taksiir moom la ne mu ne la yu'rafu bis samaa'i moom pluriel la boo xam ne tam ëpp nañ day mat ñetti jëm kaw mais bokkul ak ñaari yële xam nga bee dañ doon wax bu njëkk bi jamul muzakkar uuna ak iina jamul muannas as-saalim aatu ak aati bii nag bokkul ci ñoom pluriel la mais beneen façon la mais mu ne la al jam jam'u taksiri yu'rafu bis samaa'i moom moom ci dégg lañ koy intuition moo la koy may boo dégg yàgg dégg làng bi boo déggee xam ne liy jub na am jubul bu ma nee suukar ji wolof dëgg bu déggee ku wax loolu day xam ne kii moom soit daa def erreur wala xamul làng bi day def ndax suukar si lañuy wax mbiskit mbiskit mi voilà mooy ne boo nee suukar ji loolu day sone mal mooy doo sa dégg ki dégg wolof bu ko déggee rek dina xam ne jàppal kii dafa def erreur jamoo taksir nag yu mel noonu la moo tax moom moo gën a mooy duñ la ne règle bi ñu koy def moom ci dégg rek ngay xamee ne est-ce que ça sonne mal ça cloche y a quelque chose qui cloche wala déet est-ce que lii jub naam jugul mu ne la exemple darsun mooy ëpp bind leçon pluriel am duruusun xam nga lii c'est pas évident moom mooy li nga xam ne moom manoo toog di ko jël jëli de boo ko xamul neewoo neewoo darsuuna wala waxoo darsaatun déedéet duruusun darsun benn bind duruusun ay bind mooy benn leçon ak ay leçon sanamun xërëm asnaamun xam nga bii manoon nga ne mais xaaral kon ma def comme duruusun sunuumun ñu ne la noonoo du sunuumun nag dadul dox bii asnaamun ay xërëm la bi ci tegu mu ne la kitaabun ab téere nga ne ah xaaral ma def ni kon sanamun ak taabun ñu ne la noonoo ak taabun baax na baaxul nga ne ah kon baal ma def comme duruusum kutubun ñu ne la noonoo kutubun kenn ko wax kutubun rek la eh, mu ne la lii moo tax ma ne la li bi samaaxe lañ koy xame mooy dégg ci lañ koy xame mais du règle bu ñuy teg kitaabun benn téere kutubun ay téere masjidun mooy fu ñuy sujjóote ab mosquée jàkk masaajidun ay jàkka wa anna al masajida lillaahi masajidu ay jàkka léegi nag mu ne la ginnaaw biñ paree loolu ci al mufradu wal musanna wal jamu mu ne la tamriinaani ñaari exercice ngi yoo war a def ij'al ma lawnuhu ahmaru musannan thumma jam'an mu ne ijaal defal maa li nga xam ne law nuhu kulóoram ahmaru dafa xonq musannan ñaar summa ginnaaw boo ko defee ñaar muy duel jamaan nga def ko pluriel mooy kon baat yim la jox fii yépp yi ngay waaj a dégg dégg yépp nan lañu mufrad ndax bu dee xam nga buñ la nee ñetti mbir rekk a am yeneen amul ba pare ñu jël ñaari yi ne bokkul kon kay dàq da ngay xam ne kon bi ci des mooy bi mooy bi mooy bi mu tuddul rek loolu c'est la logique loolu mooy mantiq loolu ci mantiq la bokk mooy ne la logique da ngay xam li logique bu ma nee naa ñetti kere rek a am craie bu weex craie bu xonq ak craie bu bula léegi bu ma jëlee craie bu xonq bi bu bula bi ban moo des mais bu weex bay des. loolu nit moo koy loolu loolu c'est facile da koy xam moo tax comme que dañoo jàng benn singulier ñaar duel jamoo muy pluriel ñu bari bu ma nee laa baat yi di ñëw defal ma ko musanna def ko naa def ko ñaar après boo ko defee ñaar nga def ko lu bari kon kay mooy baat bi ma lay jox mooy la benn la mufrad la bi njëkk xarajal muallimu moo nekk en rouge moom ngay def a moom ngay def ñaar après nga def ko jàmm xaraja génn na al muallimu jàngalekat bu góor bi bi ci tegu ra'aytul muallimata gis naa jàngalekat bu jigéen bi danga koy def al muallimata moo nekk en xonq moo ngay def ñaar après nga def ko gis naa ñaari jàngalekat yu jigéen waaye gis naa jàngalekat yi jigéen ñi noonu la la wax bi ci tegu nazartu ilal kitaabi nazartu yër naa xool naa ilal kitaab bi jëme ci téere bi xool naa jëme ci téere bi euh, loolu alkitaab bi moo ci nekk xonq moom ngay def ñaar après nga def ko lu bari yaqra'u at-tilmidu élève bi de mu ngi liir euh, léegi at-tilmidu moo nekk lu xonq moom ngay lan def ñaar def ko lu bari daxalal waladu fil fasli wa axlaqal baaba summa sallama alal muallimi wa jalasa daxala dugg na al waladu ngone si xale bi fil fasli ci classe bi wa axlaqal baaba mu tëj mu tëj lan bunt bi summa ginnaaw gi sallama alal muallimi mu nuyu jàngalekat bu góor bi wa jalasa mu door a lii min aadaab ba ci ay aadaab la mooy boo fekkee buntu bu tëju nga ubbi ko nga fëgg bañ na la duggal boo duggee bul bàyyi buntu bi noonu yawit bul bu dee imaginer sax bu dee hiver bi yow peut-être sa dox gi nga doon dox wala oto bi nga gaare tax na nga show nga tàng ànd akub tàngoor ñëw ubbi ba pare bàyyi noonu bunt bi ñu ne woon ci biir sawaay seddaay bi di leen escanté walla ngelaw li loolu bokkul ci ci ci ci xel ci bon sens mooy dangaa fekkoon buntu bi tëju nga fëgg ñu fii wala nga boo xam ne ku ñëw rek dangay ngay ubbi dugg mais boo ubbee dugg bu ko bàyyi noonu voilà loolu la lay moo tax lii nii mu wax daxala dugg na al wala du gone si fil fasli ci classe bi wa axlaqal baaba après mu tëj bunt bi summa sallama alal muallimi ginnaaw gi mu nuyoo professeur bi wajala sa mu toog lii mooy règle de bon de de bon sens mooy ay adab ay teggin boo duggee bunt boo xam ne dafa tëju nga fëgg ñu ne la duggal boo paree da koy tëj boo duggee nag après nga nuyu nit ñi boo nuyoo ba pare xool fa nga xam ne fa la sa toog fa nga mën a toog te bul jéggi doq nit ñi nag wala taxatir riqab bul ndax loolu yonent bi sallallahu da koy tere mooy nit ñi toog nga leen di jéggi mais tamit ñi toog tamit am nañ teggin boo xam ne dañ koo war a sàmmonte ngoon surtout ci jàkka yi wala ci mbooloo yoo xam ne place yi matul ku ñëw toogal foo xamante ne nii ca biir nga xam ne ñii ñëw après ñoom tamit du ñu obligé gis place fële tamit ci biir yéen ngeen fees fii yëpp bàyyi fële yéen a ko obligé ngir mu jaar seen kii day nit day dimbali mbokk jullitam boo bañee mu mu mu tombe ci almaxduur yi nga xam ne dañ koo aaye te rek yow it defal li nga war a def mooy boo ñëwee it toogal ca fa nga xam ne bul ñëw rek toog ci ginnaaw bu ndax bu ñépp toogee ci ginnaaw te il faut pour toog ci yeneen place il faut ñu jéggi leen yaa ngi may waa ji jéggi la voilà kaa boobu sax taxul ñu wax mooy ne kooku ku nekk rek daa am loo war a def après nag nga nuyu nit ñi boo paree nga toog fi nga war a toog bu dee nag bërëb la boo xam ne jarul nuyoo comme ñuy jàngale xam-xam suwaa nga ne nga ñi ñi la jege nga ne wala sax nga bañ koo wax nga toog déglu nga toog déglu ba bu ñu paree nga door a nuyoo loolu la ñuy def mais doo ñëw fekk surtout di joxe loxo ku nekk non non loolu yaa ngi dagg nit ñi seen concentration ak waxtaan wi sëñ bi doon wax da leen di raw mooy da ngay ñëw rek toog toogal fi nga njëkk a jot bu dee toog waaye nga fa wala foo war a toog nga toog foofu après nag boo paree. ba njàng mi pare après nga door a nuyoo noonu la léegi nag mu ne kon daxala du gën a al wala du gone gi fil fasli ci classe bi wa axlaqal baaba mu tëj bunt bi al baaba moo ci nekk en rouge moom ngay def ñaar après nga def ko lu bari summa sallama ala al muallimi al muallimi moom moo nekk lu xonq moom ngay def ñaar après nga def ko lu bari wa jala samu toog beneen bi ci tegu fataxal kitaaba fa qara ad darsa thumma qaraati tilmidatu fataxa ubbi na alkitaaba téere bi fa qara amu liir ad darsa leçon bi thumma ginnaaw gi moom bi mu paree qaraati tilmidatu élève bu jigéen bi moom door a liir fataxa kon alkitaaba moo fi nekk lu xonq fataxa alkitaaba alkitaaba moo nekk lu xonq danga koy def ñaar après nga def ko lu bari fa qara ad darsa ad darsa moom it lu xonq la da nga koy def ñaar def ko lu bari summa qara ati tilmidatu at tilmidatu moo ci nekk lu xonq danga koy def ñaar après nga def ko lu bari mooy musanna après nga def ko jàmm mooy ñaari phrase lay doon danga naan summa qara ati li nga wax ñaari élèves yi summa qara ati élèves yu bari voilà kii bi ci tegu exercice bi nga xam ndax dama la woon tamri naa ni ñaar exercice bu mujj bi ij'alil kalimaatil aatiyata jam'an baat yi di ñëw ah def leen lan pluriel léegi nag yow yaay xool def leen pluriel muqaatil muqaatil mooy koo xam ne day xeex walla kuy rayante xeex ak keneen xaatala mooy loo xam ne ñaara koy defante taqaatala mooy rayante nañ waaye xaatala mooy xeex ma man xaatala képp koo xam ne dafa xeex li yakuuna li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wala man jaahada li yakuuna li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya mooy ab xeexkat léegi def ko lan pluriel naan gaay moom waaw baax na misriyun mooy kojug misra koo xam ne égyptien la yaa koy def pluriel baqaratun aw nag asadun gaynde baqaratun aw nag wu jigéen asadun gaynde rasulun ndaw nabiyun ku ñu soloo imraatun jigéen rasulun ndaw nabiyun ku ñu soloo imraatun jigéen sanatun at am at mu ne sanatu 2000 mooy atu sana mooy at def ko pluriel moom baytun kër wala néeg lawxun mooy àlluwa tableau mujrimatun criminal bu jigéen yooyu ngay def lan pluriel loolu foofu la kóorub tay bi bii di ñëw insha allah ñu war a gis i'rabul mufradi wal musanna wal jame mooy nan lañ leen di lool mooy cours 6 ci téere bi ni mu ko mooy naka lañ leen di i'rabee ginnaaw ba ñu defee cours yi ba xam ni léegi mu des partie boobu naka lañ leen di i'rabe